léegi kon <coughs> mooy <coughs> loolu <coughs> ama am sax waaw julli euh, nelaw bi ci luñ joyal mën na nekk mais da ngay moytu nag def ko euh, dortoir buñ nee ñoxor njaay rek buñ nee ñoxor njaay rek nga daal di jël yow jël sa li nga xamante ne mooy sab sab sab kii ñëw di nelaw voilà mais bu nee ne ñoo xam ne ay ay tumuraankalañ wala ci dëkk bi lañ dëkk waaye amuñ feneen amuñu ma waa kenn du leen bàyyi ñuy fanaan ci mbedd mi ah comme ni ngay gis léegi société ñu koy def mais bu doon loolu la waaw lu sufa yonent saa salaam bàyyi leen ne leen fanaan leen ci mbedd mi te ngeen génn jàkk ji ah waaw angaar leen defaral ci ginnaaw jàkk ji foo xam ne ñoom fa lañ doon tëdd fa lañ doon fanaan ah voilà moo tax Seydina mu ibn Musayyib waxoon loolu <laughs> biñ ko laajee ndax lool man naa nekk mu ne <laughs> mu ne mais waa ahlu sufa fa lañ doon fanaa <laughs> fan rek lañ doon fanaan laa bëgg ngeen wax ma lu dul ci jàkka ji ci jàkka ji lañ doon fanaan kon nag <coughs> mu ngi noonu quoi te Safwan ibn Umayya xam nga waxoon nañ la ko <coughs> Safwan mi jógee <coughs> Abu jógee Makka ñëw xam nga waxuñ tuubee yàggul Hunayn la tuub ginnaaw Hunayn mooy borom mbubb koŋ yi Hunayn bi ñu doon wax sànq borom bubbu koŋ yu bari yi nga xam ne eh, bi yoneen saa saa ubbee Makka dana ko Safwan comme que daa bari ay bubbu koŋ mu ne ko safwaan léegi euh, sa mbubu ko yi <laughs> alma te moom gëmul woon yéeféer la woon bu ñu sécuriser quoi naroon na daw <laughs> bi ñëw bi Makka euh, ñu sécuriser ko parce que bàyyi mooy umayyatum no xalaf fa ah, bi ñu rey Badar <laughs> voilà léegi euh, te ñoom ñi ñoo créé woon ko ngir jël seen revanche mu ne yoneen mu ne yoneen saa salaam ne yoneen saa salaam aghasban ya Muhammad léegi daal Ah, salaasa mais euh, da nga may forcer daal parce que jaga ngeen ñuy ubbi ngeen Makka sama alal yi ma xam ne maa ko moom di sama matériel sama bubu ko da ngaa bëgg a dem xare nga laaj ma ko par force da nga koy foqar ci ci man wala mu ne ko déedéet non dama la ko àbb te dama ko garanti lu ci yàqu maa la koy rembourser waaw moom nga moom bokk na ci ñi mu doon jox gëléem yu bari yi te sawaay gëmu gëmul woon sax bi yeexu nay ni jeexee gëléem yu bari la ko jox sax waan naan man daal yonen saa di ma jox di ma jox di ma jox moom laa gënoon a bañ ci kaw suuf waaye continuer di ma jox ba moom laa gën a bëgg léegi Safwaan daa jekk jóge <laughs> Makka benn bés <laughs> <laughs> mu ñëw Medina yor ay bagaasam quoi mais yu ñëwee bon mu sonn tëdd ci jàkka ji dina law ci law benn waaye sàcc quoi boobu la mooy loolu la fekk mu tëdd fay nelaw loolu day wane ne kon nelaw ñu jàkk mën naa ne après bi mu gisee waa ji mu ne indi ko ci Rasul sallam na waaj waaj sàcc sa way ba <laughs> samay kii yoon saa salaam ne léegi waaw ñu xool mu mat ni ñu ko war a daggee mu ne dañuy dagg loxo mu ne mu a saa salaam déet waay ko <laughs> waaw waaw <coughs> mu ne ko waaw mais man de bu ma sañoon mu ne ko loolu da nga ko waroon def moom avant nga ma koy indil <laughs> mooy da ko waroon àllam yaabal nga baaloon ko mais bu xasee ñëw moo tax justice mbiri fekk yéen a ngi nekk fee yenn yi man ngeen ko def àllam yaabal mais bu xasee ñëw ci loxoy justice moom. amatul ay dellu gannaawa ah. voilà kon Safwaan ibn Umayyata moo radiyallahu anhu ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ak ñoom Sumaama waxuma la lool mais jàkk yéeféer ci boppam man na faa nelaw mooy à condition que amul feneen buñ ko def même buñ ko fa defee man na nekk wala sax mu am feneen mais ko fa mais pour yeneen raison parce que raison sax yéeféer yi dañ doon ñëw ñu jàpp leen <laughs> waaye prisonnier mais ci jàkka ji ñenn ñi ci jàkka ji lañ doon nekk Umaamatu ibn Usaal <coughs> bokkoon ci sangu waa banu waa uma euh, banu Hanifa yi waa way waa Yaman dafa ñëw moom la yoneen saa sam yónni benn arme ñu dem daal di koy jàpp <coughs> indi ko moo doon na yoneen saa salaam ah yaa Muhammad <coughs> ñu jàpp ko takk ko ci jàkka ji quoi taakab bañoon l'islam mu naan ko boo ma jéggalee de <coughs> bàyyi ma libéré ma ah di nga libéré koo xam ne di nga xam ne ku tabee ngoog te ku ku dul fàtte ku reconnaissant quoi koo xam ne bu ñu ko defalee njëkk du ko fàtte mais boo ma rayee di nga rey koo xam ne saa dam borom deret la de mooy boo ma rayee moom gaa yi sama gaa pare na ngir def lu na ngir jël sama rewaat yeneen saa sala borom bu ko bàyyi ko <coughs> bu ñëwaatee ne <coughs> laajaat beneen ci suba ga waaw laajaat mbiru sumaama waa sumaama nu waxaat ko la <coughs> boo ma jéggalee de jéggal ma bàyyi ma ah ku bari njëkk nga ko defal te du fàtte de njëkk wuñ ko defal waaye boo ma fàttee naa ba ñetteel bi yeneen saa sa ñetteelu fat ba bu rombaat ko ci poto bi foofu ci jàkk ji lañ ko yeewo yaa ana sumaama sumaama wax ko mu ne atliqu sumaama bàyyi leen sumaama mu dem yoonam sumaama nag mooy tam tuuboon rek kook fan la doon fanaan tam tuuboon te mooy ci njëkk a def embargo ci l'islam <laughs> dama tuub rek moom neewul bon man nag je suis musulman yan yan avantage la ma sama l'islam gi di indil non non non non non non dafa tuub <coughs> dem sangu ñëw julli ñëw ci ren saa salaam ne ko seede naa ne amul benn buur burut yàlla te yow yaay dawal sallallahu léegi nag mu ne man nag li may def mooy gis nga waa Quraysh Abu Sufyaan ak yéefir yu Quraysh yi. ñun waa waa yamaama ñun ñoo leen di livrer almira almira yaaru céréale la boo xam ne waa mooy comme bu doon ci wolof yi dañ naan waa Vietnam ñoo ñuy jox ceeb wala waa Cambodge <laughs> suñu ceeb bi yëpp la ñuy jógee léegi imaginer waa Cambodge wala <laughs> fii jële ñun suñu ceeb bi ñu ne dañuy embargo sénégalais yi non saakub ceeb dootu fi génn conteneur dootu robbati di dem Sénégal moom noonu la def ne leen salaam gis nga waa Quraysh première décision bi may jël bi ma duggee ci l'islam man maa jiite sama waa man maay jël décision yi ma ne pepp laa wax dootu fa jógeeti di dem Quraysh mu embargo leen eh, mbir yi tar waa Quraysh ah ku nekk sa stock bu jeexee amatul commerçant yi amatuñu affaire yi parce que kat ña leen fañ koy jëlee gaa nee nañu yéen moom kenn dootu leen jaay léegi nag waaw moo tax boo déggee gaa yi ay <coughs> masala walla embargo réew moo xam ne réewu kàccoor la di sonal jullit ñi est ce que nañ koo embargo loolu nga dégg ñeen ñi wax mooy ñooñu seen xam diine daa soriwul <laughs> voilà sinon ku la laaj ne sumaamatu waaw barrun laysa bil ah xasami la ima borom xilaas waxoon <laughs> waaw sumaama boobale waaw barrun laysa bil xasami moom <coughs> moo ci njëkk a def embargo te ci yoreti naa salam la ko wax Abu Sufyan bi affaire taree moo ñëw def délégation ak ñëw ci yoneen saa salam ne ko mais yoneen saa salam waxal ak sumaama boog ah yoneen saa salam yow sa mbokk yi ngay bàyyi ñuy xiif ñun waa Quraysh tawam mu ñu tus ñu ngi koy xeex ñoo ko fi xeex pour nekk <laughs> yenn saa salaam ne sumaama léegi bon voilà delloo waat leen affaire yi grawul <laughs> voilà comme quoi tamit voilà <laughs> c'est pas nekk ci belliqueuse boobu rek esprit de xeex boobu rek tout le temps ñii suñuy noon lañu waaw waaw boo gisee ne léeg-léeg sonn nañu nga man leen dimbali sax bon dimbali leen leen man bu ee kàccoor lañu <coughs> waaw Quraysh ñi ñoom lu ne mbonte gu nekk def nañ ko fi waaye yeneen saa sax ne sama ma non del léegi de teggil embargo bi waaw bàyyi leen kon sama ma moom doon fanaan ci yéefeer la woon ci jàkka ji waaw prisonnier barar yu bari tamit foofu kon mooy yéefeer man na fa fanaan te loolu sobewul moo tax yeneen suñu borom ne <laughs> bu ñu jege yoom yéefeer yi nag ay sobe lañu mooy sobe biir lañu comme niñ ko fi waxoon du sobe yaram ba ñu la laalee da ngaa war a dem raxasu ji déedéet loolu <coughs> mooy li nga xam ne mooy li gën a dëgër wuteek li al imaam Ibnu Hazm az-Zahiri jàpp na waa yow ma ne waa yow sobe lépp la <coughs> loolu gënul dëgër insha allah léegi kon euh, euh, euh, nelaw gi kon léegi nag bon ñoom imaamu Maalik moom <coughs> imaamu Maalik doon wax ne man de bon bu dee ay tumuraanke lañ ñoo xam ne dëkkuñ ci dëkk bi wala dañu fay nekk tumuranke ñooñ garaaw mais ñu fi dëkk te am fenn moom ñooñu daal <coughs> ñu fanaani feneen <coughs> wala nekk feneen moo gën waaye jàppal <coughs> lii nga xamante ne ni moom wax ah waaye nag bon nit ki nag na bañ tamit li ñu waxoon sànq buñ nee ñoxor njaay rek mu jàppe daal jàkk ji fi nga xam ne door dortoir boo xamante ne te mën na def leneen quoi kon mu ngi noonee te ndaw soosale ndaw si doon bale jàkka ji it foofu la doon xanaan waaw ummu mihjan ummu mihjan foofu la doon xanaan <laughs> loolu yëpp day wane loolu mën naa nekk ci li nga xamante ne mooy jàkka waaye euh, euh, kon bu dee nelaw mën na fa nekk mooy kuy nelaw nu muy def mën na toog di nelaw mën na tëdd tëdd mën na nekk waaw yeneen tubaab saa saa tëdd na ci jàkka ji euh, mooy liñ naan jaaxaat. jaaxaan mooy li yoon da ngay tëb istilqa nga xam ne yow saxaar kanam fi asamaan si lay féete mooy noonu <coughs> jël tànk bi yëgati benn tànk bi teg ko ci beneen tànk bi xam nga loolu da ko doon tere <coughs> yeneen ba pare parce que ñoom niñ doon la xam nga dañuy tere xalaat yi te ku mel noonu boo mayul boo ko defee fu ay nit nekk say awra day feeñ nit ñi di say awra loolu moo tax bu ko doon tere voilà mais fi mu moom mi mu ko defee mooy solul woon loo xam ne awraam day feeñ wala boog loolu waaw moo tax loolu day doon wane ne lii man na nekk que tere gi ma ko tere mooy koo xamante ne nii yow da nga sol loo xamante ne boo ko defee say awra day feeñ bul tëdd bul bul tëdd noonu <laughs> voilà <coughs> bul jaaxaan jël sa benn tànk yi ko di teg ko ci beneen bi ndax loolu say awra mën naa feeñ bu dee ne li nga xamante ne nii mooy <coughs> te ne euh, <coughs> say awra man naa feeñ sinon loolu mën naa nekk voilà léegi <coughs> jàkka it leneen man na ci nekk xam nga Ibnu Umar nee na radiyallahu anhuma xaj yi dañ doon dugg ak génn ah waaye yeneen saa salaam aj na ci boppam jël géléemam dugal ko ci kaaba ji ak keroog bi muy aj ci gëléem la gëléem la yoroon nit ñi di ko gis waaw loolu war a Maliki rahmatullah ne euh, non tawaaf ak tawaaf moom balaa wér moom il faut nit ki tànk la koy def ba mu def bu dee comme yonent saa salaam da doon def ngir jàngale ngir ndax moo ne nit ñi jël leen ci man ni ngeen di aje waaw sinon moom tànk Shafi'i ne bo waaye tànk ba la danga la non tànk tànk waaw mais man ngaa war di di di tawaaf <laughs> waaw parce que boo nee yonent saa salaam bu jagle parce que sayyidatu ummu salama radiyallahu anha moom tawaaful woon da ko wax yonent saa salaam parce que daa feebaroo yonent saa salaam ne ko jëlal sama jëleem bi nga dem nga tawaaf da nga wër ci ginnaaw góor ñi daw de bul tawaaf ci biir góor ñi ah, ci ginnaaw wër ci ginnaaw seen gannaaw ñu ne waaw léegi bu dee yoneen saa salaam moom moom moo léegi yaay ummu salama moom ban jagle la fi am boo xam ne naan atte bi c'est pour yaay ummu salama kese ci l'islam loolu amul moo tax Saafi yi rahmatullah dem Makka gis <laughs> euh, quatrième étage na ay oto yoo xam ne yuy wër la pour ñi nga xam ne dañuy wër waaw ñoom ñooñu boo fayee da ngay fay nag da fay ñu dugal la ci nga def say wër loolu man naa nekk am na sax lu ma benn mbokk wax <laughs> ne ma am na koo xam ne xaw ma zaaru moto la ma wax xaw ma façon yoo xam ne moom man nga ci war noonu euh, pour tawaaf yooyu waaw euh, <coughs> xam ne ay skateboard ak yooyu euh, trottinette moo tax loolu gisoon nañ ko yaataloon nañ ko tamit ci siira bi bi ñuy gis hajjatu rasulillah ye aju yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne loolu lu mën a nekk la ah. voilà mooy yow bu dee miinoo ko wala sa ngiir waxul lool bu fi nekk comme que ñun dañu gaaw en tant que wolof mooy de waaw xoolal rek ñii nan la tawaate yéeg mel ni nekk ci papa mobile wala yàlla <coughs> mel ne pap boobu toog ci bi wër dañuy font quoi dañuy dañuy désacraliser ma yow yow yow yaa ko xalaate noonu lu tax yow sa xalaat bi nga yor bëgg koo paas nit ñi ñii ni jaamu yàlla ñëw fay seen xaalis ngir wër kaaba gi nga naan leen <coughs> papa mobile <coughs> yow yow yow moomu lañ war a wax nga seetaat ak sa njortulu ñaaw ji nga am ci sa mbokki julli yow kay neel yow li gën a dëgër fi yow mooy li sa mazhab wax <coughs> mais moom nga ne ñeneen ñi liñ def du loolu am que dalil lim la wax ni yaay Ummu Salama ban jagle la am ci l'islam bu keneen amul boo nee yoneen saa salaam d'accord yaay Ummu Salama lan la fi am lu keneen amul te moom gëléem la war te war gëléem ak war leneen mooy war na daal tànk yi laaru suuf te <coughs> moto bi moto bi <coughs> engin bi scooter bi bi tànk yi laaru suuf c'est la même chose <coughs> voilà faut pas li mettil yoo xamante ne nii jàppal li nga jàpp man loolu nga jàpp booy tawaaf tawaafal ak sa tànk loolu nga jàpp defal mais nag bul ne man ku deful ni man sa tawaaf baaxul yow yaay baaxal tawaaf yow yaa koy yàq waaye faut pas être sectaire ak façon wax yu borne yooyu nga xamante ne parce que dégg nañ Serigne Diw wax ko après bu ko Serigne Diw waxee nag Serigne Diw daa jege weewu boroom xam-xamu Shafi'i yi da leen a jege sax da leen gis seen poussière yow Serigne Diw moom noo ko tudd tudd tudd tudd xam-xamu imaamu Nawawi ci wàllu fiqh xaaju koo poussière am jegewu ko yàlla tere nga may wax ak ñi nga xam ne ñoo ñooy ñeneen <laughs> waaye <laughs> kon il faut pas être sectaire ci yenn yi quoi <laughs> sonalaate ci pour rien yow kay defal nga bàyyi leen ak ku nekk la muy def <laughs> comme ko am na fu mu tegu waaye loolu lan nga ci man yow kay mu ngi noonu kon dañ ciy xam ne kon dugal parce que gëléem la woon loolu na nekk <laughs> waaw <coughs> gëléem mën na dugg ci jàkka. xarit man na fa jaar mais waxuñ la nag yow buñ nee nii rek nga jël sam xar moo xam ne li nga ko bëggee buñ nee nii rek nga xëcc ko fi ci jàkka ji <laughs> bon mais loolu euh, euh, man na nekk voilà ah <coughs> ak xale yi nga xamante ni tamit bon <coughs> du ñu sobeel kii bi <coughs> même bu dee bu ñuy sobeel nga fexe def loo xam ne day tax buñ ñëwee comme ñu mën a couche ak yooyu ñu ñëw voilà di fekke jataay yu baax yi ak yooyu dafa am solo nga xam ne dañ koy miin di leen indi ci jàkk yi comme ni nga xam ne noonu la euh, ñoom Seydina al Xuseyn euh, Seydina al Xasan ak Seydina al Xuseyn doon ñëwee ci jàkk yi te ay gone lañ woon waaw loolu daraa ci newul waaw ay nekk fi nag gone yi aja fu ñu gis gone yi ci jàkka ji yenn paa yi nga xamante ne ñoom dañuy bañ loo gone euh, jàkk xale waaw gëdd rek day di toog waxtu yu jot ñu teg sàppe yi ma ne sàppe yi bu kiiwul dañu naan xale bi ñëwul toog newul taxaw léegi yow nga ñëw tardé ba heure bu la neex nga bëgg xëcc xale bi sànni ko fële waaw naa eh mën naa ñu fontoo waaw yow man nga kii <coughs> la kii defoon ku ma defoon Seydina Abdourahman ibn Awf <laughs> wala kan <coughs> ñëw ci <coughs> premier sàpp bi am euh, koo xam ne boo magewul woon gone la woon. mu xëcc ko taxaw foofu teg ko ci ginnaaw ne parce que bu bu pare expliquer lu tax parce que ret a sa sa moo ne li yal yen yi ulil ahlaami wan nuha nag sus rëkk ci sàppe bi ñiy topp sama ginnaaw ñi nga xam ne boroomi xalaat lañ ak ñi borooma xel te mën a jàpp te mën a xam dara ci nga xam ne bu imaam bi juumee ñu mën koo corriger waaw loolu wax nañ ko loolu xam nañ ko mais yow deuxième sàppe ak yooyu yow de toute façon nga ñëw dox yi ba mu neex la taxawaalu di xool sa film wala say télé wala di waxtaan sa téléphone imam bi imam bi ne allahu akbar te yow laata mu naan allahu akbar yaa ngi fi woon nga nekk fële ca biti di xaar di wax di wax dégg muy tari di tari di tari ba mu naan allahu bar nga taw ngir fekk rekon bi fekk xale bi xëcc ko loolu amoo ci droit loolu amoo ci droit laa wax waaw loolu amoo ci droit di ko xëcc taxawal fa nga nekk ak beneen sàpp nga créer beneen kon moo ngi noonee loolu lu amaam solo waaye <clears throat> kaw kaw bi dafa tuur ndox kon nag jël leneen beneen masala bu ñuy jàngee ci mbir yi mooy te jàkka euh, yellut ñu ko fay def comme li imaamu Nawawi wax ne dafa xaram ñu koy dugal najaasa mooy jël sobe fële indi sobe di ko dugal ci jàkka ji dafa xaram waaw waaw <clears throat> waaye ba mu des ki nga xamante ne nii ba mu def ki nga xamante ne nii eh, moom li mu def mooy eh, mooy waa ji nga xamante ne nii eh, dafa am benn poche waaw parce que dafa am incontinence wala dafa am yi nga xamante ne fu muy def poche boo xam ne médecin yëpp ko defal nga xam ne moom buy mbéewal mënu la dem di tour ndox wala yooyu mais benn boîte la koy def kooku mën naa dugg ak moom ci jàkka ji voilà mën na dem jàkka dugg moom parce que kooku taqalul jàkka ji deful dara ci benn poche la rek benn boîtier boo xam ne lépp luy jóge ci moom ci lay dem loolu kooku mën naa dugg ci jàkka ji ak moom waaw te loolu dootul dootul tojati njàppam ma ah. incontinence kooku dañ naan ko rek saa bu jàpp jotee bu julli jotee jàppal waaye këne même bu dee ne mooy mooy mooy koo xam ne euh, day am tuur ndox yuy jàll kese te loolu noonu la mën a amee ci ngay ngawal ngay ngalawal yu dul arrêté wala yu mel noonu loolu façon feebar la ku mu dal kenn du la ne <coughs> ah même boo taxawee sax di julli muy toq euh, saw yi di toq kooku noonu loolu tojul sa jàpp da ngay continuer jàppoon nga da ngay continuer julli voilà kooku am poche bu mu koy def kooku man naa dugg ci li nga xamante ne nii mooy <coughs> euh, euh, ci jàkka ji loolu dara nawu ci xam nga bi muy ñëw ëndaale nay sawi bi ndax ci poche bi la nekk ci liñ ko defal waaye foog mu day ñëw julli kooku mën naa nekk voilà léegi <coughs> kantaa jële ab sobe fee di ko dugal ci jàkka ji loolu day waree ne xormaaloo jàkk waaw loolu moom yow xormaaloo jàkka <coughs> waaw waaw léegi bokk na nag ki nga xamante ne nii ah, dañ koy sopp ci jàkka ji mooy di ko rafetal rafetal lan di ko di ko taaral kii di ko bale comme Ummu mi ñu la doon wax da ko doon def euh, mooy hadis Seydina Abu Hurayra boobu gisoon nañ ko fi mu nekk yoo xam ne da doon bale jàkka ji doon toppatoo jàkka ji mu génn àddina yeneen saa salaam laaj mais moom anamu ñu ne ko moom da daa génn àddina dafa gudd woon ñu bañoon la kii quoi waaw mel ni dañu tuutal ay mbiram yeneen saa salaam euh, dañ la bañoon a déranger yeneen saa salaam ne. Euh, wat leen ma fi nga xam ne fi ngeen ko denc ñu dem mu jullee ko ba pare ne julli euh, bàmmeel yi dañu mamlu atan dañoo fees ak lëndëm ak euh, ñi fi ne léegi yàlla nag da koy leeral ci julli ji nga xam ne moom lay moom laa fi <coughs> moom laa leen di julli waaw <coughs> kon mooy di toppatoo jàkka ji nga xam ne dayo bu rëy la am moo tax yonent sallallahu alayhi ba mu génnee àddina doyul rek ñu ne ko jullee nañ ko muy mu toog doyul rek ñu ne ko jullee nañ ko mu bàyyi mu mu ne baax na mais dafa dem ne wan leen ma fi ngeen ko denc ñu dem mu daal di koy jullee wat waaw kon nag loolu lu am am solo la waaw loolu nañu ko ci bàyyi xel waaw te lépp loo xam ne lu xeeñ neex moo tax al mujmir <laughs> taabin bu mag boo bële di ko xeeñal ay parfum mais ak cuuraay mais bu bañ a nekk cuuraay boo xamante ne nii day fatt nit ñi parce que quand même léeg-léeg gars yi léeg-léeg ñu génn façon cuuraay boo xamante ne nii tudd ko tur bu màgg waaye daanaka kenn du ko mën a noyyi waaw waaw loolu it bàyyi <laughs> bàyyi ci xel waaw léeg-léeg moom waaye baax na it di ko clim <coughs> bu dee daa tàng waaye tamit bu metti it dinaa tax euh, mu indi yeneen i problème yooyu yëpp c'est des dosages yoo xam ne bu soxlaa it ñu war ko euh, suufit <coughs> tamit responsable yi yow mi nga xam ne man nga cee joxe participer ci sa xaalis ci euh, facture yeeg yooyu nga def ko loolu lépp lu baax la ngir yéwénal ñoo nga xam ne ñooy ñëw ngir jaamu fa yàlla waaw te nit ki buy ñëw ci jàkka yi nay def ki boppam saa buy dem na ne man bu ma demee damay durée ba ma fay def yéene naa itikaaf yéene naa dajeeg nit ñu baax ñi yéene naa dem ziyaare néegub yàlla mooy ñu baax na yéene dajeeg foo xam ne malaaka yi Euh, yi nga xam ne borom bi da dafa am malaaka yu baax yoo xam dañuy wër di wër euh, jataayu <coughs> tudd yàlla yi buñ ñëwee ba gis ko dañuy woowante buñ ñëwee wàcc seen laafit dal ak ak sakinatu wal waqaar daal dal ba pare buñ demee borom bi laaj le waaw ana sama jaan yi lan lañ doon <coughs> lan nga leen fekk de <coughs> lan lañ doon lan lañ bëgg ah àjjana di lañ bëgg lan lañ tiit lan lañ ragal safara gis nañu àjjana déedéet ay bu ñu ko gisoon dinañ gën a góorgóorlu safara nag ay gisuñu ko buñ dinañ gën mu ne may naa leen li ñu bëgg te fegal naa leen li nga xam ne mooy li ñuy ragal am benn malaaka bu ne bo gaa yi def mel ni waxoon nañ ko fi <laughs> kontaan bi mel ni <laughs> benn malaaka bi yaa ko ah, na koo xam ne nag <laughs> euh, yooyu ëndiwu ko fa ah. non kooku moom loolu ëndiboo borom bi ne wala hu qad ghafar ulaa'ikal qawmu laa yashqaa bihim jalis laa yashqaa jalisuhum voilà ne <laughs> moom itam jéggal naa ko même bu dee loolu ëndiwu ko fa boo mayul ab bor la doon fooy la doon fayeeku si rek dégg ne waaj ko yoreel day dem jàkka <laughs> mu kar ko ci jàkka ji <laughs> wala euh, jàng ya waxtaanu diine ba conférence ba di war na faa kii ah moom laay wër nee dina ñëw waaw quatre mille euros la ma yoreel xaaral lii lii la la <laughs> balaa ñuy defar tànt yi sax il est présent dëkkate yoo sawaay lay mbaal <laughs> borom bi bu dee ñooñu ñooy jataa yooyu la bokk malaaka yi dañ naan ko o oh, borom bi noo kooku nag loolu andiwu ko fa woon de ay zikrullahi ak tudd doo kooku leneen yi julli déet mu ne kooku it jéggal naa ko parce que ñamu toogal a tax ñooñu ñooy ñi nga xam ne kenn du toog ak ñoom di texee bi waaw moo tax borom bi daa am ñooña ah. waaw jaam yoo xam ne nit ñoo xam ne yow boo toogeek ñoom jataayook ñoom yow borom bi bind na la effacé na sa tur ci ñi nga xam ne ñooy texe di c'est fini xaw ma kuy texe di ci kaw suuf mais yow moom dundal milan dootoo texee di parce que yaa jataayook ñoom benn moo tax jataayook ñu baax am solo booy dem ci jàkk ji nag yéeneel yooyu yépp waaw ak yeneen ak <laughs> dem ci bërëb bi nga xam ne moo gën a sopp moom la yàlla gën a bëgg <laughs> comme niñ laa yoon yonent bi saa saam waa waa yonent saa salaam <coughs> ban bërëb la yàlla gën a bëgg ak ban bërëb la yàlla gën a bañ mu ne ma <coughs> ma laaj ma laaj Jibril <coughs> ko waa Jibril ban bërëb la yàlla moo gën a sopp ci suuf si ak ban bërëb la yàlla gën a Jibril ne ah man lool xaw ma xaaral ma laaj yàlla ba xam mu laaj borom bi ne bërëb yi ñu gën a sopp ta hadis boobu cosaanam mu ngi ci imaamu Muslim rahmatullahi alayhi mooy jàkka yi mooy bërëb yi gën yàlla gën a bëgg yow boo fay dem yooyu yépp na nga ko yéene waaw am na boroom zajrul qulub mu ngi leeral loolu ci aadaabu yim def ci téere boobu <coughs> zajrul qulub da ko teg après aadaabul masaajid yi wax ci aadaabul masjidi ci mu ngi koy leeral foofu di ko détaillé <coughs> voilà yooyu yépp da nga koy yéene waale boo fay dem waaw da nga koy yéene waale te yiñ la wax ñii ne la yiñ la njëkk wax ne la dee ko moytu boo fa demee ay di périer wa ko suppu jaloñaka jàpp jàpp ko euh, fooy entraîner say biceps ak say triceps ak yooyu comme ni ngay gise ñenn ñi di ko def di prier ci jàkka ji yooyu nga moytu ko parce que loolu da lay indil sànjum yàlla ah. parce que bërëb yi comme li mu wax waa borom zajrul qulub alayhi ridwanul maliki mais euh, bërëb yi te loolu c'est ça ah. gis nga selon ni nga fay defe lu baax parce que dem Makka moom julli fa moo ëpp doole nga dem di julli feneen xaram makki dem ci kaaba bi julli fa comme ni yoneen saa sala wax julli ci sama kaaba ci sama jàkka ji moo ëpp doole ci yeneen jàkka <coughs> ba mu des masjidul xaram waaw yow nga jullee jàkkaay yonent saa salaam gis nga ni muy gën a màgg nga julli feneen mais nga julli kaaba ga nga gën a màgg nga julli feneen léegi nag gis nga ni mu demee noonu ci yu baax yooyu non nee la demee ci yu bon yi gis nga boo fi defee lu bon day gën a garaaw parce que day wane ni kii moom vraiment blasphème la def quoi mais man ci xorma ñëw ba ci kaaba gi quand même di takku nit ñi quoi di leen sàcc. loolu moom mooy waa yi vraiment doxul benn xorma bi euh, dëkkub al baladul haram quoi mooy je m'en dëgg lay doxal ñëw ba ci néegub yàlla bi quand ngay sàcc waaw tafu portable benn waay gaa yi teg seen daal nga jël daw wala ñëw rocci gaa yi teg seen fauteuil <coughs> nga ñëw rocci pon kii pneu yi ci suuf nga ñëw de nga ñëw euh, de dévisser ko gaa yi julli nga dévisser ko dem sa yoon dugal sa poche kooku lii day wan ne vraiment kii bokkul ak nga defoon ko à Thiès ah, wala à Dakar wala à Lyon wala à yam à nga def ko Riyad bokkuñu de nga dem Jidda sàcc fa yemul ak nga dem ci Kaaba gi sàcc fa waaw nga sàcc aqiq yemul ak nga sàcc Medina biir Medina loolu yemul. waaw <coughs> kon nag loolu lu ama am solo la <coughs> lu ama lu <coughs> lu ama am solo la léegi kon yooyu il faut nit te di bàyyi xel yooyu quoi voilà kon jàkka yi bari na lu ñu fay def waaw bari na lu ñu fay def yooyu yëpp euh, dañ fay takk prisonniers yi comme liñ la waxoon loolu leeroon na kon yooyu jar na bàyyi xelaa ah voilà yooyu yëpp Euh, <laughs> yu jaara bàyyi xel la yuñ ci mën a def ak yi nga xam ne waruñu ko voilà kanta taaral bi lool est-ce que ji daa war a gën a taaru ci dëkk bi wala na soobre kese am yonent sa sam wax ne am na jamono ngi ñëw sa yati ala an-naasi zaman yatabaahuuna bil masaajidi thumma laa yu'ammiruunahaa jamono ngi ñëw ci kanam nit ñi dañuy puukarewantu ci jàkka yi te kenn du ko dundal waaw moom bu dee tabax ko rek ak di gondiwante ku nekk di di di di di jaay ne jàkk ji ñu yor jumaa ji ñu yor kenn amu ko ci gox sàngam ñoo ko fi dàq waaye bu julli jotee nga dem fa première sàpp bi daanaka kenn lu fa ne ñépp a ngi seen kër yi te dégg nañ nodd bi événement ba événement lay fees waaw te ñoom ñépp dégg nañ nodd gi kàmpaar seen biir kooku dundalul jàkk te pourtant di bàkkoo ne bokk na ci ñi nga xamante ne nii ñoom ñoo ko defar ñoo tax mu taxaw ñoo def nangam yeneen saa saa waxoon nañu melal ne ko panaal boo taxawee sax ci karo yi man cee mën a seetu waaye kenn du ko dundal puukari woon te naan la commune nangam waaw joŋaawam gi kenn defu ko ci nangam ak nangam walla iyaazu billaah waaw <coughs> boo Hanafi yi nag rahmatullahi ñoo ne jàkka daa war a gën a rafet ci dëkk parce que nit ñi moo ëpp doole lépp da dañ koo war a rafetal waaw yoneen saa salaam li mu tere mooy ñi nga xam dañ koy rafetal te bu yóbbalu dal ñun waxuñu la rafetal leen ko pare toog fee di ko neenal rafetal leen ko te di ko julli ji di ko dundal ci geneeni façon yi ñu koy dundale waaw waa jumhur ne moo na yem rek so comme la yoneen saa salaam waxoon arishun ka arishi Musa alayhi jàkkaam dañ koy defar mu ne arish mooy benn loo xam day mbaar comme bu Seydina Muusaa rek waaw lu soobar rek waaw <laughs> waaye <laughs> yooyu yëpp <laughs> ginnaaw gi daal na ko nit ñiy dundal te yàlla tax waaw mu bañ a nekk ay jàkkaay ñoom diw kantaa jàkkaay ñoom diw loolu mën na nekk waaw tudde ko ne jàkkaay ñoom diw comme loolu doroon am uh, masjidu banu Zuray ak ñu mel noonu loolu du du tudde ko ñool mais Euh, mooy euh, tudde ko loo xam ne c'est sectaire ak yooyu ak jàpp ne kurul ñun waru faa jullee loolu mooy wax ci loolu moom wa annal masajida lillah ndax jàkke yàllaa leen moom voilà mais nag kër bu tudd diw loolu mën naa nekk parce que bu dee diw moo ko fa def wala boog quartier ba mu nekk wala ña xam ne mooy ñooñee ba pare te ñoo koy toppatoo di taxawu yi nga xam ne mooy loolee loolu mën naa nekk voilà loolu lu mën a nekk la loolu lu mën a nekk la voilà kon ci kaw noonu wallahu taala alam mu daal di yem noonu ah ah eh, fa innama bu'ithtum mu'assirin wa lam tub'athu muyassirin wa lam tub'athu mu'assirin loolu gisoon nañu ko woyofal eh, kon nag mu ngi noonu kon daal eh, loolu ñu yem noonu bii di ñëw insha allahu taala ñu gis hadisu Seydina Anas ibnu Malik hadis bi sincèrement moo fi ñu jóge daanaka benn la moo tax duñ ci yàgg waaw mooy même kàddu yi hadis bee jeexe